trentième bi gisoon nañ ko voilà mooy ci xaqaat yi lañ waroon a lañ war a tàmbale <clears throat> mooy yi nga xamante ni moom la yokk ci téere bi waxoon naa la bu dul woon yii kon cours yi jeexoon na waroon na jeex ci jataay bi weesu trentième cours biñ gisaal i'rabu taqdir yi ma at taqdir yi yu fil ismi mais daa am yum ci yokk tudde ko mulhaqaat bi ci njëkk nag comme niñ ko waxoon bii passé di qawaidul imla yi muy les règles de la dictée waaye balaa loolu dañuy corriger exercice yi concerné woon dernier cours bi gisoon fan bii passé trentième cours bi muy al i'rabu taqdir yi dana woon tamrin benn exercice rek la woon dana woon i'rab ma lawnu ahmar i'rabal li nekk en rouge ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim ana yuusufu wa haadaa axii ana yuusufu wa haadaa ana dëgg man yuusufu maa yuusufu ala nabiyyinaa wa alayhi afdalu salaati wa salaam wa haadaa te kii sama frère ci suuratu yuusuf boo demee histoire bi dinga ko fa fekk léegi nag liñ ne woon en rouge mooy ana yuusufu ak hada axi ana yuusufu boo koy i'rab looy wax danga naan ana mubtada damirun mabni la mubtada te boobu mubtada la yuusufu nekk lan yuusufu day nekk xabar hada moom di maatuuf maatuuf la ci lan moom ismu ishaara la waaye maatuuf la ci yuusuf yuusuf xabar marfon bi dammati hada di maatuuf mooy dañ ko ndax gis nga wabi wa hada ismu ishaara la boo xam ne moom maatuuf la lan maatuuf ci lan nga ne maatuuf ci yuusuf dañ ko coordonnées foofu ndax wa bi moom nag ax yi tegu ci ax yi moom badal la hada ax yi moom badalun marfu'un bi dammatil muqaddarati lu tax moom marfu lan moo tax mu nekk marfuun bi dammatil muqaddarati boo waxoon loolu rek baax na mais ndax moom tur la boo xam ne ismun al mooy ismun mudaafun ilaa yaa il mutakallimi te ax bi nga ne axi axi foofu dafa nekk mudaaf yaa bi nekk mudaaf ilayhi yaa bi xëcc tamit nekk mudaaf ilayhi en même temps loolu mooy bu njëkk bi ci teg bi ci teg woon dane ba a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim inna akramakum 'indallahi atqaakum inna akramakum dëgg-dëgg ki nga xam ne moo gën a tedd fi yéende inna akramakum ki gën a tedd 'indallahi fa buur yàlla atqaakum mooy ki gën a ragal yàlla ki gina ragal yàlla daal moo gina a tedd fa yàlla kantaa yéen nag yi ngeen naan moo gina a tedd loolu seen beneen affaire la léegi li ne woon aar bi mooy akramakum ak atqaakum akramakum akrama ngay wax ndax inna akrama akrama ismu la ismu inna ndax inna akrama akrama ismu inna kum bi di damirun muttasilun mabniyun waaye akrama kum moom lan lay nekk après moom day nekk léegi akramat ginnaaw bi mu nekkee ismu inna dafa nekk mudaaf kum di damirun mabni mabniyun wa huwa mudaafun ilayhi waaye fii maxalli dafa nekk ci palaasu fii mahalli jarri fii mahalli jarri la nekk ndax mudaaf ilayhi dañ ko war a jara hada bële tamit ma ne ana yuusufu wa hada hada tamit dafa nekk fii maxalli lan ar-raf'i ndax moom dafa nekk ma'tuuf ci yuusuf léegi kon akrama inna akrama akrama wax nañ ko eh, kii ismu inna kum damirun mabniyun fi mahallil jarri ndax moom dafa ta nekk place foo xam ne wa huwa mudaaf moom lan la mudaaf ilayhi mudaaf ilayhi la akrama moom ismu inna mansuubun bil fathati wa huwa mudaaf kum damirun mabniyun fi mahallil jarri wa huwa mudaaf ilayhi atqaakum atqaa danga naan atqaa atqaa mooy lan moom mooy ismu inna ismu inna la waaye dafa marfuun bi dammatil muqaddarati moom it marfuun bi damma al léegi kum bi at xaa ba pare moom dafa nekk lan mudaaf kum damirun mabniyun fi mahallil jarri wa huwa mudaafun ilayhi atqaakum bi ci tegu inna ba'da a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim innamaa anta munzirun wa likulli qawmin haad innama anta mundiru wa likulli qawmin haad innama dëgg-dëgg li am da de moom mooy yow sayyiduna Muhammad anta de mundirun xuppaate kan nga wa likulli qawmin te nag peuple boo rek haad am na ku koy ginde léegi li ma la waxoon li ngay jëkk a def haat noo koy maasee haadun ngay wax wala haadin wala haadan haadan moom éliminer ko ndax gisoo alif buy xëcc wala haadu ngay wax walla haada walla haadi danga naan haadin wali kulli qawmin haadin comme qaadin ndax alhaadi muhammadul haadi comme alqaadi comme kan ak dafa nekk nakira danga naan haadin comme qaadin ak fi'lu maadin fi'lun maadin léegi nag bi nga defee lool léegi li nekk en rouge mooy li kulli qawmin haad nga ne li laa mu njëkk wob xarfu jarin kulli moom ismun majrurun bil kasrati kulli wa huwa mudaaf qawmin mudaafun ilayhi qawmin mudaafun ilayhi majruurun bil kasrati haadin haadin nag moom mubtada la boo xam ne mu muaxar dañ koo yéexe xam nga mubtada li nga xamoon nag na mais mais taxawal phrase nominale da doon nekk kon kii bi nom bi moo doon jiitu mubtada bi moo doon jiitu ñu ne la mais nag day am yoo xam ne mubtada bi dañ koy yéexal comme fii haadin innama anta munzirun wali kulli qawmin haad haad bi mubtada la boo xam ne mu muaxarun dañ koo yéexal marfu'un boo xam ne nag dañ koo rafaa bi dammatil muqaddarati ndax damma bu mi nga xam ne al muqaddara dañ koy nattale lool lañ waxoon li tax ñu kii ko li siqali ala lisaani ndax diis gum diis di wax haadiyun loolu diis gumu diis bi mujj nag mu ne woon ba'd a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim rabbana innana sami'na munaadiyan yunaadi lil iimaan rabbana innana sami'na munaadiyan yunaadi lil iimaan mu ne rabbana hee yow suñu boroom subhaanahu wa ta'ala innanaa ñun nii de sami'naa dégg nañu munaadiyan aji woote yunaadi boo xam ne mu ngi woote lil imaani jëme ci ngir ngëm yàlla léegi li ne woon en rouge munaadiyan yunaadi ci suuratu Ali Imran te jeexital ba euh, munaadiyan yunaadi moo ne woon en rouge kon innanaa sami'naa kan lañ dégg munaadiyan kon munaadiyan lan la maf'ulun bihi complément d'objet direct mansuubun bil fatxati munaadiyan yunaadi fi'lu mudaari'a fi'lun mudaari'un marfu'un bi ad-dammati al-muqaddarati moom danga naan marfu'un bi dammati al-muqaddarati yunaadi léegi nag fa'il bi yaa koy jële nga naan comme bu la neexee nga def moom li mu doon def ajat def huwa fa'il damirun mustatir fa damirun mustatirun fa'ilun damir la bu nëbbatu te mooy fa'il wala nga wax man li ma doon wax bu dee dafa compliqué nga ne yunaadi fi'lun mudari'un marfu'un bi dammati al muqaddara wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu huwa damir la boom dafa nëbbatu ñu koy nattale mooy huwa loolu moo doon exercice bi léegi nag ñu ñëw ci suñu kóoru tey insha allah muy mulhaqaat laxiqa laxiqa mooy loo xam ne laxiqa nii buñ naan dabe na dab na ma mooy jote na jot na ma comme ñuy dàqe benn waay waa ji jekki gis gaay di mu ne laxiq laxiqtumu nii mooy jot ngeen ma euh, la moo yi nga xam ne kon comme ñu ko waxee dañ ko cee yokk ci yi ñu gisoon léegi nag bi ci njëkk qawaa'idul imlaa gis nga tom bii nii ñu jóge tom bu mujj bii qawaa'idul imlaa gisuñu ko amu ci woon mais ñu ngi ko doon gis ca tom bu njëkk ba comme que nag dañuy jeexal téere bi complètement ñaari tom yépp baax na mu ñëwaat ci lool bala ñu ko fàtte ndax tom mu njëkk ba tem mu nga mu yàgg nga xaw koo fàtte léegi nag moo tax mu ñëwaat ci léegi kon qawaa'id mooy mooy plurielu qaa'idatun qaa'idatun plurielam mooy qawaa'idun léegi mu ne qawaa'idul imlaa'i les règles de la dictée imla am laa yumli am laa yumli imla an am laa dictée na yumli mu ngi dictée imla an ak dictée léegi règle dictée mu ne inna li kulli lughatin tariqan wa usluuban lin nutqi biha wa tacbiiri can macaaniha fa ida xasala alxata'u fi nutqi aw tacbiiri iltabasa almacnaa fa inna linnutqi saxiixi ahamiyatan baaligatan fi llugati alcarabiyati wa awwalu xukmin min axkaami al-imlaa'i istimaa'u kulli xarfin wal farqu bayna al-xuruufi ah, tey nag gis nga ab texte bu gudd la indi pour ndax li muy wax mooy da koy ñun dañ koy leeral ci wolof léegi nag moom ci arab la ko wax ma liiraat ko ci arab mu ne lim bind qawaa'idul imlaa'i inna li kulli lugatin tariqan wa usluuban linnutqi biha wa tacbiiri can macaaniiha fa ida xasala alxata'u fi nutqi aw tacbiiri iltabasa almacnaa fa inna linnutqi alsaxiixi ahamiyatan baaligatan fi llugati alcarabiyati aw fa inna linnutqi saxiixi ahamiyatan baalixatan fi lugati alcarabiya wa awwalu xukmin min axkaami limlaa istimaacu kulli xarfin walfarqu bayna alxuruufi kal aatiyati léegi lool mooy lan mu ne inna li kulli lugatin ñeel na bépp dëgg-dëgg ñeel na bépp langue langue boo gis ci kaw suuf xan aw yoon woo xam ne noonu ngañ lañu koy làng bi noonu lay doxe wa usluban mu am ab style boo xam ne noonu lañ koy waxe noo xam ne uslub mooy langue bi ni koy waxe nga xam ne mooy manumaa wax lu ma neex usluban lin nutq yoo xamante ni ngir prononciation biha ngir ñu man koo prononcer langue bi xam nga bu ma ñëwee di wax wolof bëgg laa ñëwal manu ñoonu man mu loolu waa ji déggul li ma wax même bu dee maa ngi naan dama articuler ñu mën rek ma noppi mais waa ji xamul li may wax te tamit dafa am bu ma nee dóor na xale bi manumaa wax dóor na xale gi par exemple yu mel noonu ci wolof man da nekk dóor na wala ñu naan moodu moo moodu moodu moomee la ñuy wax moodu moomee mais kenn du wax moodu googee moodu googee kenn du ko wax yooyu yépp ay façon la ay style ay façon yoo xam ne langue wolof noonu la demee comme lim la wax ne la làng boo gis ci kaw suuf nag dafa am ay règles am ñoo xam ne noonu lay doxe noonu lay tëdde lim nutqi biha ngir ñu mën koo prononcer di ko wax normalement wa ta'biri an maaniha man tamit di wax nga xam ne di exprimer wu ci lan di exprimer sens bi nga xam ne moom la langue boobu noonu sens yi nga xam ne langue bi may utiliser moom la làmboo moom la ëmb mooy il faut mu am ay règles am loo xam dañ naan nii la ak nii ngir boo waxee ñu xam li nga wax ak boo prononcer ñu xam ne moo sàngamkat lii lay tekki ak ni nga construire phrase bi baax naam def xam da ngay exprimer maana yi nga xam ne ñooy nekk ci langue boobu bu dee li ci soxla nga wax ko nit ñi man koo xam mu ne nag fa ida xasala al fa ida xasala bu bu bu bu xewee nag bu bu amee bu jotee al mooy bu dee fut waa ji dafa def fut fut dafa xew fi nutqi ci wax ji mooy waa ji dafa wax loo xam ne du noonu mu am erreur ci ni mu waxe awit ta'biri wala mu am erreur de prononciation mooy soit moom ni muy waxee ak ni muy prononcer affaire mu am mu juum mu ne il tabasal maanaa bu boobaa day lëbëjoo al maanaa lan maanaa bi ndax loolu moom dafa yomb ci langue yépp la am arab damit da cee yomb mooy bu ma nee xoola bu ma nee ad-dallun wala ad-dallu ad-dallu mooy ku réer gi ad-dallu avec ak daal xam nga bu njëkk bi daad la ad-dallin moom lañ am ci alxuraan ci mooy ñi nga xam dañoo sànku mais bu ma nee ad wala adda kooku ad-dallu mooy ki nga xam ne mooy tegtalaate min dalla yadullu kooku mooy tegtal xoolal yow bu doon da ñëw rek au lieu nga nga jàng leetre yi ni mu ware nga ñëw di ko jànge nu la neex da nga ne da da nga ne da leneen nga nga buñ la nee xa xa xaa am point nga ne xa buñ la bindalee xayin nga ne xa alors que loolu xamoo ne buñ la nee mooy indi par exemple yu mel nii moo tax mu ne la boo juumee ci ni ngay prononcer wala ni ngay waxe baat yi rek yow bu boobaa mbir mi day jaxasoo maanaa bi day jaxasoo jaxasoo bu ma nee ra'aytu daalan gis naa koo xamante ne comme ma bind ko ra'aytu daalan gis naa ko sànk koo xam dafa riir yow nga ñëw di liir au lieu nga sàmmoonteeg daat yeeg yooyu nga ñëw rek ne ra'aytu daalan man boo nee ra'aytu daalan arab bi moom bu ko déggee ak ci dégg arab day foog ni ab tegtal ab guide ngay wax alors que yow yaa ngi wax koo xam ne dafa nekk ci chemin de perdition gis nga maanaa bi ni mu jaxasoo moo tax mu ne il dabas il tabasa day lëmbajoo day lëbajoo day day day jaxasoo al maanaa maanaa bi bu dee yow ni nga prononcé dafa am faute wala ni ngay exprimer dafa am ay erreur mu ne fa inna li nutqi saxiixi ahamiyatan baalixatan fi lughati al arabiyya fa inna li nutqi ndax am na dafa am li nutqi saxiixi prononciation bu jub te jaar yoon te wér ahamiyatan ab importance ab importance baalixatan bu jéggi dayofi fi lughati al ci langue arabe rawatina nag alxuraan alxuraan moom bu dee yaa ko tey te man ko di yàq baat yi mooy da ngay nekk yéeféer yow même bu dee dem nga Makka ba pare tay ko nga ñëw moo xam aji nga def nga lu la neex tay ko di yàq baatu alxuraan yi da nga xam mbir yi ni mu yow da ngay nekk yéefér moo tax rawatina surtout ñun suñu lii mooy nan lañuy mane suñu téere bi ñu yàlla wàcc ak tamit li nga xam ne moom la ñu wàcceel tamit ci yonentam sallallahu ngir leeral téere boobu comme li wax newa ne wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnaasi ma nuzzila alayhim voilà dañoo wàcc ci yow wax yu muy sunna ngir nga leeral nit ñi li ñu wàcc ci ñoom muy alxuraan yooyu nag bu dee yow sa prononciation baaxul de façon boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi li ñu koy leeral sax yow mënoo xam li ñuy wax kon moo tax mu ne fa inna li nutqi saxiixi fa inna dëgg-dëgg li nutqi saxiixi prononciation bu wér de ahamniyatan am na ak yitte ak importance baalixatan bu kawe fi lugatil ci langue arabe mu ne nag wa awwalu xukmin min ahkaamil imlaa'i mu ne wa awwalu xukmin première nag àtte boo xam ne da nga ree boo war a jàpp min ahkaamil imlaa'i ci àtte yi les règles de la dictée yi nga xam ne mooy àtte boo xam ne loolu moom moo primordial mooy la première mooy jalon yu njëkk yi ngay teg pour nga mën a dugg ci xam mën a am langue bi man tamit di comprendre li njëkk te lool du du ci arabe rek mooy làng yépp mooy istimaau kulli xarfin mooy déglu déglu bu baax kulli xarfin xaraf bu nekk lettre bu nekk nga dégg ndax comme que arabe lettre yi dañoo xaw a niroo xam nga ñun bu dee wolof léeg-léeg ak càggan mën na dugg ñenn ñi xa ñu naan xa xa ñu ne xa ra ñu ne ra xa qa qasa qaaf suuratu qaaf alqamar loolu qaaf boobu ñu ne xa lépp ñu ne xa xa ñu ne xa xa ñu ne xa ñu ne xa ñu ne xa ñu ne xa waaye ma ne loolu boo ci naree noonu moom mooy yow en tout cas booy wax kenn du xam li ngay wax ndax day changer mooy day changer maanaa yi moo tax mu ne kon àtte bu njëkk bi ngay xam ci pour règle dictée mooy déglu déglu bu baax xaraf bu nekk lettre bu nekk wal farqu bayna al xuruufi te nga mën a tàqali entre xaraf yi xaraf bu nekk nga xam ne xaraf bii bokkul ak bee même bu dee dañoo niroo kal aatiyati comme xaraf yi di ñëw mu ne la teqali xaraf yi nga xam ne dañoo niroo te bokkuñ nga xam leen bu baax man leen a prononcer normalement te bañ di damm yax di def loola neex léegi mu ne la xaraf yoo xam ne nag dañoo niroo mooy comme yii di ñëw mu ne siin bi siin sa ak saad bi so sa sa ak so mooy siin bi ak saad bi ñaar yooyu mu ne la yii dañoo niroo dang leen war booy déglu dangaa war a wala ngay wax arabe moo tax ni yo danga ko leen di prononcer ni bu nekk fi nga ko war a def bu mu ci doon nga prononcer ko fidèlement te tamit bu yéene lay dicter nga déglu bu baax ki lay wax ban la prononcer est-ce que siin la prononcer sa wala so mu ne ñaar yooyu dañoo niroo mu ne am na yeneen ñaar yu niroo mooy ta ak to ta ba ta ak to to bu ma nee taaluut taaluutun ak taabuutun taabuutun ak taaluutun loolu bokkuñ dangay xam ne bu njëkk bi taaluutun taala alors que taabuutun taala mu ne la yeneen ñaar yu njuroo comme yi nga xam ne danga leen a war a xàmmee ràññee leen comme daad bi daal bi bokk daal bi da ak do mooy comme exemple bi ma joxoon léegi daalun ak daalun kon daa bi daal bi bokk daal bi ak daad bi daad bi muy da ak do bi ci tegu muy yee xam ne dañu niroo mooy daad biñ jóge léegi ak va va mooy ta bu am tomb bu ma nee zahara zahara al fasaadu zahara al fasaadu fil barri wal bahr zahara mooy feeñ na leer na génn na feeñ alors que bi da mooy biñ jóge sànq wala dallin ñaar yooyu tamit danga leen a war a xàmmee di leen prononcer ni ñu ware ngir nga bañ a jum ak xa mu yi niroo tamit ba léegi mu ne xa ra xa mooy xa bu am tomb a ah, ba sa ja xa xa xa boobu ak ra rayin bi kon xaa bi ak rayin bi rayin bi comme bu ma nee al ab ab ak richesse kon ñaar yooyu xaa bi ak raa bi xa ak ra dañ leen a war a ràññee waaye mu ne am na yeneen yi mel nii ba léegi ha ak xa ha ak xa ndax lii ku sàggan rek koy jaawale bu dee yow buñ buñ la nee liiral waa ji daanaka booy liir lu ne yii yëpp da leen di jaxas mooy ha ha wa ya ha boobu ak xa yooyu tamit danga leen a war a xàmmee mu ne ba topp ba léegi bokk na ci yi nga xam ne danga leen a war a ràññee te ñuy niroo muy za za za ak za za mooy daal bu am point ak bi bi di xa kaaf bi ak xaaf bi yooyu tamit danga leen a war a ràññee ci niroo la ka ak xa bu dee yow xa danga naan ka xa xa ñu foog ne yow ka ngay ak xa mu ne bi mujj ñu niroo mooy ayn bi ak hamza bi ayn bi mooy a ak a bi bu dee yow yow buñ la waxee waxal ayn nga naan ayn xam nga loolu wala ñu ne la aynun jaariya fiiha aynun jaariya nga naan fiiha aynun jaariya déedéet du aynun pourquoi aynun aynun la ak rek ayn yooyu tamit danga leen a war a xàmme léegi nag muy continue mu ne wa idal tabasa maana baadil kalimaati mithlu mu wa illaa wa illaa wa tabasa maana baadil kalimaati mithlu mu ne yii da nga leen a war a kon ràññee mooy boo jëlee li waxoon mu ne wa awwalu hukmin avant muy ñëw di la jox exemple yi yi niroo dane woon wa awwalu hukmin min ahkaamil imlaay te première atte ci atte yi dictée yi nga xam ne da leen a war a xam mooy istimaau kulli xarfin déglu bépp xaraf ak ni koy prononcer wal farqu ak tamit di tàqale baynal xuruufi entre xaraf yi nga xam ne xaraf bii bokkul ak bee kal aatiyati comme yi di ñëw mooy yiñ la wax mu ne bu dee nag mooy yiñ joxe sànq mu ne wa illaa bu dee nag yow defoo loolu ba ràññee leen il tabasa day jaxasoo maanaa ba'dil kalimaati sansu yenn baat yi mislu mu ne exemple qalbun qalbun mooy xol ak kalbun yow bu dee buñ la nee waxal xa nga ne nga ne nga ne ka nga ne ka bu li ngay wax mel ni ka ngay wax après ñu bind xalbun ak kalbun ne la liiral nga ñëw ñu bind la xaal xalbun bil xaaf yow nga ne kalbun alors que xalbun mooy xol kalbun mooy xaj mu ne la ba léegi comme par exemple mu'taduna ñi nga xam ne dañuy jalgati ak muur muhtaduna ñi nga xam ne dañoo gindee dañ leen a ginde dañoo gindee ko xam nga lool lool lool c'est le contraire mu'taduuna mooy ñi nga xam ne ay dañoo jalgati lu yàlla ne yem leen fii ñu dépassé ko nekk ci bàkkaar mu'taduuna mooy ñi nga xam ne dañoo gindeeku dañ leen a gindi ñooñu nekk ci bon chemin yow nga ñëw jaawale affaire yi tax ñu jàpp ne keneen ki ngay wax gis ne bi ni muy jóge xalbun xol kalbun xaj mu'taduuna ñi nga xam ne ay bàkkaar rek lañ dëkk jalgati mu'taduuna ñi ñu gindi nga xam ne lu baax rek lañuy def moo tax mu ne wa yajibu aydan mu ne exemple yi bari na et cetera mu ne wa yajibu aydan te war na tamit an yantabiha al kaatibu ila xuruufil maddi mu ne wa yajibu aydan war na wa yajibu aydan war na ba léegi an yantabiha mu bàyyi xel al kaatibu ki nga xam ne mooy bind mooy ki nga xam ne dañ koy dicté ndax ci règle dicté lañ nekk ilaa xuruufil maddi ci xaraf yi nga xamante ne mooy xaraf yi nga xam ne dañuy xëcc wahiya ta xaraf yooyu ñooy al alifu assaakinatu maa qablaha mu ne te loolu mooy alif mooy alif bii xëcc assaakinatu bi nga xam ne kenn du ko maas mooy duñ ko maas fatha duñ ko maas kasra duñ ko maas maas ko lonku damma maa qablaha li ko jiitu fathatun nekk fatha mu def benn astérisque wala yujadu qabla al alifi illa fathatun mu ne te lool sax moom lañ xam alif bii xëcc moom fatha rekk ko mën a jiitu de toute façon alif boobu dangay ngay il faut waa ji ju ne xaama yow nga bind xama déedéet xaama la wax dëgg déglul bu baax kon danga yow xaaf bi da ko koo war a xëcc boo ko xëccul bind xama ba pare naan xama laa dégg ñu ne la yow yaa am toor dangaa war a déglu yooyu mu ne wal yaa kon mooy xuruful màdd yi nga xam ne ñoom dañuy xëcc kon alif te alif lan lay xëcc alif luñ maas fatxa moo koy jiitu moom lay xëcc wal yi gisoon nañ ko ca début ba wal ca tom bu njëkk ba wal ak yaa bi nga xam ne kenn du ko maas te day xëcc as-saakinatu maa qablaha kasratun mooy yaa bi nga xam ne as-saakina kenn du ko maas fatha kenn du ko maas kasra kenn du ko maas damma maa qablaha li jiitu yaa bi kasratu nekk kasra ndax yaa lu ñu maas ci suuf lay xëcc lu ñu maas maas ko suuf mu ne ñetteelu te mooy dernier xuruful madd yi yi xëcc mu ne wal waaw ak waawu assaakinu assaakinatu maa qablaha dammatun mooy waaw bi nga xam ne assaakinatu kenn du ko maas fatxa kenn du ko maas kasra kenn du ko maas damma maa qablaha li ko jiitu dammatu nekk damma mu ne léegi yooyu mu joxe ci exemple ci yii yépp nuuxiihaa nuuxiihaa mooy ñu ko dinañ ko waxyu ci loolu nuu nga gis ne nuu bi kon nuu nuun boobu waaw moo koy xëcc ndax damma moo jiitu moo nekk ci nuun xii xii bi xaa bi ci suuf lañ commencé xëy yaa moo koy xëcc nga def yaa kon haa haa boobu ci kaw lañ commencé fatxa alif moo koy xëcc léegi mu pare ci loolu gis ni mu amee solo yii nga xam ne yii yépp genre révision la révision la rek ci ñu gisoon ci lan ci tom bu njëkk ba léegi mu ñëw ci beneen affaire mu ne alxurufu allati la tattasilu bima ba'daha beneen affaire boo xam ne day concerner lan qawaidul imla yi ni ñuy règle de la dictée mu ne alxurufu allati laa tattasilu bima ba'daha alxurufu mooy xaraf xaraf yi lii mooy xaraf yi nga xam ne xaraf allati yi nga xam ne laa tattasilu du taqaloo bima ba'daha ak li nga xam ne mooy ñëw après moom lii boo fàttale ko gisoon nañ ko tamit mooy dafa am xaraf yoo xamante ne nii moom lii ñëw après moom du taqaloog moom déedéet moom manu moom du taqal du nangu lu ñu ku taqaloog moom ci kanam waaw mooy di ko jiitu mais après moom dara du taqaloog moom mu ne hiya sittatun waaxid itnaini thalatha arbaa xamsa sitta mu ne kon hiya xaruuf yooyu de sittatun juróom benn lañ mooy siis lañ addaalu mooy da ak za mooy da daa am tomb za ak ra ak za muy raa boo xam dafa am tomb ak waaw bi wa ak alif léegi mu def astérisque ci alif ci alif bi mu ne al alifu laa tattasilu bi ma ba'daha wa kadhalika bi suuratiha mu ne al alifu mu ne e, mithl alif alif mooy ndax alif bu ko jaawalee ak hamza de bokkuñu ndax buñ naan alif buy xëcc xam nga loolu amul hamza alif dafa am mooy loolu taxaw mel ni bant mel ni bant bu taxaw loolu mooy alif kon da xaraf yi nga xam ne ñoom du ñu taqaloo dara du du taxaw seen kanam di taqaloog ñoom duñ taqaloog dara après ñoom dara du taqaloog ñoom mooy daal bi da ak za ak ra ak za ak wa ak alif bi alif boobu nag lalay am lum la ciy leeral mu ne al alifu la tattasilu bi ma ba'daha alif mooy comme li ñu wax sànk moom du taqaloo ak li nga xam ne mooy ñëw après moom mu ne wa kadhalika maa yuktabu bi suuratiha naka noonu tamit lépp loo xam ne dañ koy bind te bi ñu koy bind alif bi lañu sukkandikoo ngir bind ko comme hamza bi hamza boo xam ne dañoo def alif bindu teg hamza bi ci kaw alif bi wala ñu bind alif jël lool di xëcc bu baax aayaatun comme a boobu di xëcc tilde boobu ñu teg ko ci kaw alif bi wala mu nekk hamzatul wasli comme bi nga xam ne day taqaloo ibna boobu mu ne yu mel nii nga xam ne dañ koy bind mais di ko jaare ci hamza ci ci alif boobu ci alif bi nga xam ne moom moom ci jëm ci meloo alif lañu leen di bind mooy alif bi mooy taxaw ñu yokk ci kawam wala yu mel noonu mu ne naka yooyu tamit ñoom it du taqaloo ak dara après moom mooy ci bu taxawee dara du taqaloo moom ci ci kanamam mu ne wa ida waqaat laamun qabla alifi yuktabu xarfaani mithl laa mu ne wa ida waqaat bu taxawee nag laamun bu dee dafa rot laamun qablal alif bu dee nag ab laam moo nekk avant alif bi xam nga wax nañ ne alif ak daal ak za ak ra ñoom mën nañoo taqaloo ak li leen jiitu mais duñu taqaloo ak li nga xam ne moo ñëw seen ginnaaw mu ne nag wa ida waqaat laamun laamun ab laam bu dee nag ab laam qablal alif bi moo jiitu alif bi mu ne bu boobaa yuktabu dañu koy bind dañuy bind alxarfaani ñaari xaraf yépp laam bi dañu koy bind bind alif bi comme ni ñuy bindee laa comme laa ilaha nga gis ne ab laam la mais comme que alif bi day ñëw di xëcc léegi ñu dugal ko ci biir laam bi noonu mais ñoom ñaar ñëpp lañ bind mooy bind nañu laam bi ba pare dugal alif bi comme laa aw mooy ñu binde ko comme noonu ndax mooy façon bind yi am rek ci laa aw laa comme bu ma nee tilaawatun tilaawatun laa bu njëkk bi mooy comme laa ilaha illallah wala ñu koy bind comme ti nga xam ne ti laa laam bi dafa taqaloog ti bi moo ko jiitu mu taqaloog moom ba pare alif bi ñëw bu boobaa alif bi dañ koy bind ci biir laam bi dañuy xëcc laam bi mu bind ko da pare jël alif bi def comme si mu nekk lu xaw a lu nekk ci biiram lay nekk mu ne amma laa falaa yattasilu bima ba'dahu wa amma laa falaa yattasilu bima ba'dahu wala qablahu mu ne amma kanta laa mooy laa bi nga xam ne moom moo niroo comme tilaawa tilaawa mu ne falaa yattasilu bima ba'dahu lii ñëw après moom du taqaloog moom par exemple ti laa watun waaw boobu du taqaloo laa laa boobu man da taqaloog moom ti laa laa bi du taqaloog wa bi mu ne wa amma laa kanta laa bi nga xam ne mooy bu njëkk bi bi ñu waxoon mooy comme exemple laa ilaha illa allah laa mooy naf yi dàq boobu amul benn buur bu jara bu bu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla laa mu ne kanta laa boobu fala yattasilu bima ba'dahu wala qablahu mu ne nag kanta laa boobu moom du taqaloo ak li ko jiitu mais tamit du taqaloog li ko mujj mooy bu xasee am laam boo xam ne alif dafa nekk ci biir te bu boobaa mooy du koy xëcc laa mu ne la bu dee ci kaawu laa ilaha illallah laa bu njëkk boobu dara du ko nekk ci kanamam te dara tamit du nekk ci ginnaawam alors que bu dee comme laa bi nekk ci biir comme tilaawatun boobu laa boobu dina taqaloog li ko jiitu mais du taqaloog lii ñëw après moom mu ne exemple salaamun salaamun ci turu assalaamu mooy turu suñu borom subhaanahu wa ta'aala ci turu mi la bokk assalaamu wala salaamun jàmm salaa comme tilaawatun la tilaa salaa boobu laam bi nga gis ne taqaloonaat li ko jiitu muy siin bi sa laa mais miim bi ñëw après moom du taqaloo moom salaamun beneen bi nga xam ne mooy par exemple exemple laa ilaha al ajurru al ajurru al ajurru moom du taqaloo lan moom du taqaloo ak al boobu al aa gisoo gis nga alif bi bu ñëwee alif bu njëkk bi moom bi mu ñëwee taqaloowul ak laam bi de al al boobu du taqaloo mooy al bi alif bu njëkk bi du taqaloo laam ni laa boobu al ajuru ak al ardu ak al ardu c'est la léegi mu loolu benn parenthèse la woon boo xam ne gis nga al ajur al ajurri boroom ash-sharia imaamul ajurri mi bind ash-sharia rahimahullah euh, léegi muy continuer kon wax na la ne xuruf yi nga xam ne ñoom lettres yi nga xam ne du taqaloo ak liy ñëw kanamam li liy ñëw après moom après moom liy ñëw après moom du taqaloo moom nee na la daal dala za ak ra ak za ak wa ak alif bi mu ne misle exemple daarun bu ma bind booy bind daal ngay bind bi am alif bu ñëw après daal bi après nga bind raa bi bi daal bi alif bi xëcc alif bi koy xëcc taqaloowul ak moom waaye raa bi bi mu ñëwee après alif bi tamit taqaloo mooy daal bi boog taqaloowul ak li ñëw ci kanamam mooy alif bi ak exemple wuzara daarun mooy kër wuzara u wuza raa u nga gis ne après raa bi wuza raa raa bi da daa am du ko xëcc ta loo alif boobu di ko xëcc du taqaloog moom da tamit alif boobu tamit moom hamza bi bi mu ñëwee après moom it hamza boobu taqaloowul ak moom comme tamit ci daarun raa bi bi mu ñëwee tamit taqaloowul ak alif bi mu ne am amma alhamzatu fala tattasilu bima ba'daha idha kanat ala satri mu ne amma alhamzatu kantaa hamza kantaa alhamzatu waxuma alif de hamza laa wax mooy loolu mel ni bopp lu ñuy def ci kaw alif bi comme a ba alif boobu alif buñ ko bindee loolu ñuy teg ci kawam loolu mooy hamza amma alhamzatu kantaa ndaal hamza nag fala tattasilu moom du taqaloo bi ma bandaha ak lii ñëw après moom ida kaanat satri bu nekkee ci kaw ligne bi noonu comme saa ala mu ne exemple saa ala saa ala alif kii euh, alif moo jiitu alif buy xëcc moo jiitu abi boobu waxoon nañ ci les règles dictée bi ne hamza boobu kon boo koy bind ci kaw ligne bi nga koy bind dara du di togg ci kaw dara saa a la léegi nag comme que nag dafa nekk ci kaw ligne bi noonu bu boobu moom la ñuy as-satru mooy ligne bu boobaa moom it du taqaloog lab yi ñëw après moom saa ala adeeg lab yi duñu taqal ak lam bi duñu taqaloo nga ne ko ci lool rek ci kaa boobu rek la hamza bi du du du di ñàkk a ak li ko jiitu mu ne déedéet aw alal alif yi wala tamit mu nekkee ci alif te lii wax nañ ko sànq mooy lim defoon ci suuf ne wala yi nga xam ne moom moom lañuy sukkandikoo alif bi lañuy bind bind ko ci kawam comme a bi xëcc bu baax axirati comme wala aayaatun boog aayaatun a tilde boobu ñu ciy def nga xam dañuy sukkandikoo ci alif bi loolu moom la indiwaat fii rek ne awi aw alal alif wala hamza bi bu dee nekkee da bu dee dafa nekk ci kaw alif comme sa'ala dina taqaloog li ko jiitu mais lii ñëw après moom du taqaloogam sa'ala laam di taqaloowul ak abi nga ne ko ci kaa rek mu ne la déedéet aw alal waaw yi wala mu nekk ci waaw yi façon yii yépp waxoon nañ ko kañ lañuy bind hamza bi ci kaw waaw kañ lañ koy bind ala satrati ci kaw ligne bi noonu kañ lañ koy bind tamit ci kaw alif yooyu xam naa dina ci ñëwaat ci biir. ci biir waa gis naa ko waa dina ci ñëwaat tamit ci biir hamzatul qat' ak hamzatul wasli dina ci ñëwaat insha allah kon mu ne la aw alal waawi wala boog mu nekk hamza bi nekk cette fois yi nekkul ci kaw ligne bi noonu wala mu nekk ci kaw alif waaye mu nekk ci kaw waaw te boobu mooy kon li ko jiitu lañ ko mas damma comme ru'usun te moom it ñu maas ko wala moom ñu maas ko damma hamza bi ru'usun mooy ay bopp ru'usun ay bopp bu boobaa u boobu ru u u boobu dañ koy bind ci kaw waaw bu boobaa waaw beneen waaw bii xëcc u moom du taqaloog u moom du taqaloog u bi nekk ci kaw waaw bi mu ne nag wa tattasilu bi ma ba'daha ida kaanat ala nabrati mu ne nag wa tattasilu kon am nga ñetti yoo xam ne hamza bi du taqaloog lii ñëw day jël arteeb yi ñu gisoon xaraf yi ne doom xaraf yi nga xam ne dabeeg rabeeg zabeeg yooyu duñu ñu taqaloo ak lii ñëw après ñoom moom day jël ci ñetti kaa seen àtte mooy bu dee dafa nekk ci kaw ligne bi noonu wala mu nekk ci kaw alif wala mu nekk ci kaw waaw kantaa nag waaye mu ne nag ci kaa rek la waaye wa tattasilu dina taqaloo bima ba'daha li nga xamante ni mooy ñëw après moom moom Hamza lañuy wax ida kaanat ala nabrati bu dee dafa nekk ci kaw comme ab rëdd ab rëdd mu nekk ci kaw rëdd bi wala yaa boo xam ne yaa boo xamante ne nii defuñ ci ñaari tomb ñu def hamza bi ci kaw yu mel noonu bu dee ci kaa boobu moom day taqaloo ak li nga xam ne mooy ñëw après comme su ila su ila bu boobaa damay xëcc mooy hamza bi dama koy bind ci kaw ab rëdd mais rëdd boobu dama koy taqale ak siin bi su dama koy taqaleeg laam bi léegi nag seen diggante entre su ak labi foofu la i bi nekk te i bi kon rëdd laay def diggante siin beeg laam bi li leen di relier après ma jël hamza bi def ko ci kaw rëdd bi su i la ci kaa boobu moom day taqaloo léegi mu ñëwaat ci beneen affaire mu ne ba léegi ci mu ne al alifu wama bi suuratiha mu ne lii kuur la gis nañ kuur bi qawaayidul imla gis nañ alxurufu allati la tattasilu bi ma ba'daha biñ njëkk a gis àtte bi gën a kii mooy déglu bañ a jaawale xaraf yi xam xaraf yi niroo xam leen man leen ràññee bi ñu tegu mooy nga xam xaraf yi nga xam ne du taqaloo ak liy ñëw ci kanamam comme buñ lay dicté nga bañ leen a jaawale léegi nag mu dugg ci beneen affaire mu ne al alifu wa ma yuktabu bi suuratiha al alifu alif wamaa yuktabu ak li nga xam ne dañ koy bind bi suuratihaa ci meloom mooy hamza bi la ñuy utiliser ngir bind ko loolu waxoon nañ ko sànq ci astérisque yi mu defoon ci suuf mais moom la defal kuur nii xam naa ma xool euh, xaw na gudd nag mais comme que amaguñ heure bu bari nañ fexe dem bu dee desul ñu àggale ko bii di ñëw insha allah léegi kon mu ne al alifu alif wamaa yuktabu ak li nga xam ne dañ koy bind bi suuratihaa ci jëmmam ci meloom mooy moom la utilise utiliser ngir bind ko al alif nag wax naa la muy rëdd boobu mel ni bant bu ñu taxawal dara newul ci kawam dara newul ci suufam mu ne premier al alifu alif comme exemple qaala mooy qaala alif bi fii day lan xëcc loo xam ne dañ koo maas fatxa de toute façon moom la mën a xëcc xaala mooy wax na deuxième mu ne al hamzatul kon melo bu njëkk mooy suura bu njëkk façon bu njëkk boo xamante ne moom lañuy bind alif mooy alif bi dañ koy bind mooy boo xam ne alif bi day xëcc comme xaala ak naama ak raama ak baa ak saara wala saara comme alif yooyu di xëcc yooyu yépp mu ne la deuxième façon hamzatul qat'i hamzatul katon mooy hamza boo xamante ne nii dafa mel ni wax ji dama koy tàmbali damay tàmbali wax ji mooy ne hamza bi ci boppam ci moom laay tàmbalee te da bu ma koy tàmbalee dama koy liir liir bu leer nañ bokk la xam nga ma ne ibnun ibnun lool baa rek bu ñu ko defee sukkoon man nga ne ibb alors que loolu wasli la hamza bi nekk ci kanam hamzatul wasli lañ koy tudde mais bii nag hamzatul qat'i mooy boo xam ne dama koy liir mu leer nañ te moom même bu doon dafa nekk ci biir frase bi mooy moom bu ma ñëwee ba foofu il faut ma liir ko manuma koo def liaison loolu mooy hamzatul qat'i mu ne la exemple ak akrama akrama mooy teral na wala ma ne ahmada ahmadu ak akrama wala ahmada mooy sant na ahmada akrama ajmala ainsi de suite yooyu la a boobu hamza boobu ñuy bind noonu mooy hamzatul yi nga xam ne dañ koy bind te dañ koy liir liir bu bu leer mu ne beneen façon beneen façon bu ñuy bind hamza yi mu ne al maddu mooy bi nga xam ne day xëcc comme ayatun muhkamat ayatun mu bindee alif bi def benn tilde ci kaw nga xam ne day xëcc comme bu ma nee aaxirun mu ne misl aaxirun loolu la ñuy woowee madd nga gis ne yii yépp alif bi la ak yi ñuy alif bi gis nañ bi muy xëcc gis alif boo xam ne mooy comme hamzatul yi dañoo def lan hamza ci kawam bii nag muy alif bi dañoo def ab tilde ci karaw ci kawam mooy bi nga xam day xëcc bu baax aaxiratu aafatun aazifatun mu ne l'exemple aaxirun beneen façon bi ñuy bindee hamza yi yi alif bi mu ne hamzatul wasli hamzatul wasli mooy bi nga xam ne damay def lieson ak moom damay mën a def lieson am na damay qat'i mooy loo xam ne dama couper bii waslu mooy lu may boole mu ne exemple ibnun hamzatul wasli nag da gis ñu def benn bind ko nii xicc ko te mu taxaw comme hamza taxaw ñu jël comme loo xamante ne nii day niroog comme bopp bo ping yooyu ping yooyu jigéen ñi di def ci seen seen seen seen seen kii nu mu tudd seen muuraay yi bopp bi boo jëlee bopp ping bi noonu bopp bi mooy li nga xam ne day xaw a jóg ci kat ci ka waxuma fiy jame de comme loolu mel ni puso lool di jame déedéet waxuma lool beneen côté bi nga xam ne falal li dëgër te mooy tax buñ ko jamee ci seen kii du du jàll moo koy kale lu mel noonu mu ngi mel ni nga jëloon loolu nga kii ci tuuti rek nga damm ko foofu lu mel noonu nag la ñuy jël def ko ci kaw alif bi ci hamzatul mais nag day am benn ubbeeku ci biir mooy ne du mekk comme ni mu day mel ni lu am benn espace ci biir nga gis ron ni mu ro euh, nekkee ron noonu mais ci biir day day day day day trans day day am place lu mel noonu nag la teg ci kaw alif bi loolu lañ naan hamzatul wasli mooy hamza bi nga xam ne moom day wane ne hamza bi hamzatul wasli la pour def liaison mu ne la exemple ibnun ibnun ak ismun tamit ci la ibnun par exemple ibnun iba gisoo baa bi bu dindiwoon alif bi sax iba baa bi abba baa nga def ko sukkoon ibnun ibnun pourtant hamza baa ngoog ne day permettre nga def liaison façon yooyu ci façon yi ñuy bindee Hamza bi yi alif bi mënaan Hamza lu tax mënaan Hamza boobu ba léegi boobu nag dañ koy tuddee Hamzatul wasuli mu ne la am na beneen alif bi beneen façon boo xam dañ koy bind muy alifu tan alifu tanwiinil fatxi alif boo xam ne day permettre ngir ñu tanwiin fatxa comme lu ñu maas fatxa nga war koo doubler comme mu ne exemple shukran shukran mooy merci jaajëf shukran laka ayyuha rajul par exemple bu dee kenn dalaa defal dara nga kontaan ne ko shukran laka ayyuha rajul ne ko jërëjëf yow waa ji wala shukran laka yaa muxtaar bu dee waa ji muxtaar la tudd jërëjëf waaye yow muxtaar mooy shukran alif bi dañ ko fay def doo bind shukran bind raa bi noonu def ñaari ñaari euh, fatxa ci kaw rek bàyyi noonu da fay def alif boo xam ne alif boobu la ñuy tudde ca après raa bi moom la ñuy tudde nga xam ne dañuy jël maas bi sax léegi ñaari maas yi teg ko ci kawam ñaari fatxa yi moom la ñuy tudde alifu tanwiinil fatxi alif bi nga xam ne mooy permettre ñu tanwiin fatxa loo xam ne dañ ko doon shukran ajran ainsi de suite jannatan non shukran ajran waaw mooy yi nga xam ne fin bi ak kii nu mu tuddati euh, uruzan comme dugub kii ceeb ak yooyu al uruzu wo beneen nag beneen façon tamit bu ñuy bind boo xam ne alif bi da koy gis ba léegi ñu koy bind noonu mu ne alifu waawil jam'i alifu mooy alif bi nga xam ne bu ma amee fi'lu maadin walla fi'lu mudaari boo xam ne daa am jaazim bu nekk ci bu ko dugg dugg ci biir nga xam ne damay effacer nuun ba bu ma nee yadxuluuna lam lam dugg lu may wax lam yadxulu bu après waaw bi damay am alif boo xam ne dama ko fay def buy wane ne pli pluriel la loolu lañ naan alifu waawil jame day ànd ak waaw bi nga xam ne waawu pluriel boobu lam yadxulu waaw boobu noonu alif bi day ñëw après moom taxaw noonu ci après moom ci kanamam après moom mu ne exemple annaasu daxalu annaasu nit ñi daxalu dugg nañ man lam yadxulu laa joxe ak daxalu tamit daxalu après waaw bi daa am alif bu ñu fay def alif boobu nag la ñuy wax alifu waawil jami mu ne la léegi nag yim la wax nii nag lay ñëw nag di la ko tojal par benn benn ñaata la sept alif bi nga xam ne day xëcc comme xaala bi nga xamante ni hamzatul qat'i comme akrama bi nga xam ne almaddu day xëcc bu baax comme aaxirun bi nga xamante ne nii hamzatul wasli la comme ibnun ak bi nga xamante ne nii lan la mooy alifu tadwinil fathi comme shukran ak bi nga xamante ne nii alifu waawil jam'i pour pluriel la comme daxalu léegi nag ñe ñe juróom benn yi moom lay jël par benn benn leeralal la ko dóora jàll ci yeneen règle dictée kon bi njëkk mooy al alifu bi nga xam ne day xëcc exemple bi mu joxewoon woon xaala mu ne xaala mu ne al alifu xarfu maddin al alifu alif xarfu maddin mooy xaraf la boo xam ne day xëcc hiya daa'iman saakinatun wa xarakatul xarfi alladi qablaha fatxatun al alifu xarfu maddin hiya daa'iman saakinatun wa xarakatul xarfi alladi qablaha fatxatun misl kitaabun xukmuha an tuqra'a wa tuktaba mu ne alifu xarfu maddin mu ne alif bi ci kaa bii alif xarfu maddin alif rek xarfu maddin mooy xaraf la boo xam ne day xëcc hiya ta moom xaraf boobu muy alif bi daa iman saakinatun moom daa iman dappet mooy liñ naan daa iman dappet mooy tout le temps à jamais moom saakinatun saakina la mooy loo xam ne comme si alif bi moom sukkoon na fa ne woon mooy moom duñu ko liir du loo xamante ne nii moom alif bi pas pas liir ma naan euh, mooy alif bi kenn du ko maas moom saakina la day bu dal la boo xam ne du indi benn complication ci mbir lu dul xëcc rek mu ne wa xarakatul xarfi kantaan ak Euh, maskaay xaraf bi nga xam ne alladhi qablaha moo ko jiitu fathatun boobu fatha lay doon loolu mooy règle bi ñu joxe woon sànq fële xurufu lati la tatasul mooy bi ñuy wax yi nga xam day xëcc non euh, xuruful maddi kon alif mooy lan mooy alif xaraf moom saakina lay nekk saaltu tout le temps te day xëcc day xëcc xaraf boo xamante à chaque fois xaraf bi ko jiitu te mu war koo xëcc par force obligée dafa war a nekk lan fatha lañ koy maas mu ne exemple kitaabun mooy téere kitaabun xoola taa bi lan moo ko xëcc alif bi mais taa bi lan lañ commence fatha ta taabun mu ne hukmuha àttee nag alif bi an tuqra a mooy ñu dañ koy liir wa tuktabu dañ koy bind gis nga dañ koo liir ndax buñ ko liiruloon kitabun lañuy wax kitabun mais liir biñ koy liir comme que day xëcc moo tax te taa bi xëcc kon doot wax kitabun dama naan kitaabun mu ne hukmuha attey alif bi kon an tuqra dañ koy liir wa tuktabu te dañ tamit dañ koo bind yaa ngi dafa leer après taa bi ab alif buy xëcc mu ne nag yustathna ba'dul kalimaati fiiha alifun tuqra'u wala tuktabu wa yajibu ala kulli tilmiidin an ya'rifa kitaabata haadihi alkalimaati minha allahu ilaahun arraxmaanu laakin laakinna haadaa haadihi daalika ulaa'ika haa'ulaa'i léegi nag jox na la règle générale boo xam ne alif yi moom day xëcc loo xamante ne nii day xëcc alif bii xëcc te li muy xëcc xarab bi muy xëcc bi nga xam ne moom lay xëcc dañ koy mas fatha comme kitaabu mu ne la nag exception règle bu ne dañ naan dafa règle toute règle a une exception ou à des exception yii nag exception wu ma ngi mu ne naa dinañu excepté dinañ ci seppee bandul kalimaati boo xam ne kon règle bi ñu gis du dox ci moom bandul kalimaati yenn ci baat yi yenn moo yoo xam ne fiiha alifun tuqra'u day am alif boo xam ne dañu koy jàng dañu koy liir wala tuktabu mais booy bind kenn du ko bind mooy buñ la joxoon téere ba ne la liiral moom doo gis lii xëcc alif bi doo ko gis mais yow yaa ko war a xëccal sa bopp danga nga ko war a liir ndax boo ko xë boo ko liirul xëcc juum nga wala tuktabu te kenn du ko bind mu ne wa yajibu te nag dafa war ala kulli tilmidin ci képp koo xam ne ab élève la ab sàkkatu xam-xam la boo xam ne dafa war a xam élève bu war a xam langue arabe kooku dafa war ci moom amul lu ñu naan dañoo sopp de war obligé an yaarifa mu xam kitaabata haadihil kalimaati baat yi ñu ne moom dañu koy liir di ko xëcc te kenn du ko ci bind xëcc bi yooyu mu ne da koo war a xam mu ne minha bokk na ci yooyu ci baat yooyu nga war a xam allahu muy lafdul jalaala subhaanahu wa taala muy suñu borom subhaanahu wa allahu allahu doo bind allah jël benn laam boo def alif bu koy xëcc ba pare bind huufale déedéet lool lool erreur fondamentale léegi pourtant kenn nag du ko bind dañuy bind alif lañuy def def benn lam defaat beneen laam bu mu taqalool def haa bi allahu léegi nga ne boo binduñu li koy xëcc defuñu ko fi mais yow yaa war a xam ne fii kat affaire bi alif bi dañ ko bi koy xëcc mu ngi fi mais binduñu ko allahu mu ne di ci tegu ilaahun ilaahun tamit doo jël i laa laa boobu doo ci def alif buy xëcc la bi déedéet ilaahun ngay bind ilaahun ngay bind mais ilaahun ngay liir ilaahun ilaahun ngay bind mais ilaahun ngay liir mu ne la arrahmaanu mooy arrahmaan arrahmaanu ki nga xam ne dafa fees dell ak yërmande ilaahun mooy ab mooy yàlla laa ilaaha amul benn buur amul benn yàlla illaahu ku dul moom miim bi li koy xëcc doo ko ci def lii nag waxoon naa la règle yi bu ko dugal ci alxuraan mooy ñun règle yi ñuy jàng mooy règle grammaire boo ñëwee ci alxuraan nag waxoon naa la ne règle yi am na yoo xam ne boo ñëwee ci alxuraan dafa am moom règle boppam yoo xam ne noonu lañ koy binde kon arrahmaanu miim boobu doo ci def alif te pour arrahmanu ngay bind arrahmanu mais arrahmaanu ngay liir moo tax mu ne la kon yi nga xam dañ ko accepté yii la mu ngi la allahu ilaahun arrahmaanu allahu ngay bind di wax allahu ilaahun ngay wax ilaahun arrahmanu ngay arrahmaanu mu ne bi ci tegu lakin lakin laakin laa boobu doo ci def alif bu koy xëcc lakin ngay bind lakin lakin mais laakin ngay liir ak laakin na lakin huwa allahu alladi an'amahu munhamira zu xikmatin baaliga wa qudratun muqtadira laakin na tamit laakin na lakin na ngay bind lakin na mais laakin na ngay liir mu ne la ba léegi hada ismu ishaara boobu hada moom hada ngay bind hada hada mais haa bi yow hada ngay bind mais hada ngay liir bi ci tegu haadihi haadihi tamit haadihi ngay bind haadihi mais haadihi ngay wax bi ci tegu zaalika zaalika zalika ngay bind zalika zalika mais zalika ngay liir bi ci tegu ulaika u ulaika ulaika moom làmboom lam bi ñëw après u laaboo lam boobu ulaa dégg nga ulaika mais ulaika ngay bind ulaika mais ulaika ngay wax bi nga xam ne moo mujj haulai haulai moom haulai haulai ngay bind haulai mais haulai ngay wax après hadi ci def alif mais moom ngay liir haulai kon loolu mooy yii nii gis nga bu ma bu ma la joxee dictée nga bind ci benn ma ne la allahu nga def ci wala ilaahun nga jël laam bi def ci kii faute grave la moins yow moins vingt lay doon bu doon vingt vingt points lañ lay noteel boo defee lool rek mooy yow moo moyen nga vingt léegi yeneen erreur yëpp léegi yow boo moywul après sa not mooy quarante lay doon bu ko defee devoir yi ñëw après même boo amee dix dix yooyu léegi dañ koy wàññi mooy trente moo lay dese léegi mu ne beneen affaire bu am solo mu ne tuktabu alifu ana wala tuntaqu illa ida wuqifa alayha mu ne tuktabu alifu ana ñëw ne la ana nag gisoo ana dañoo def ala alif ci boo xam ne a ah na ah nuun bi alif bu koy xëcc ana mu ne tabu alifu anaa alifu ana dañ koy bind wala tuntaqu te kenn du ko liir duñ ko prononcer illaa ida wuqifa alayha lu dul bu dee danga cee war a taxaw mais bu dee da war a def was lu continuer inna nii ana allaahu doo wax inna nii ana allaahu déedéet inna nii laa ilaha illa ana gisoo fa'buduni laa ilaa illaa ana fa'buduni mooy bu dee da taxaw illaa ana mooy loolu danga koy ma mooy ana loolu la la wax ne la ana laa tunta dañuy bind alif bi wala tuntaqu illaa idaa wuqifa alayha lu dul bu dee dañ cee taxaw léegi nag kon mu pare ci alif bi nga xam ne day xëcc mu ñëw ci deuxième bi ci façon alif yi euh, alif ni yi ñu koy bindee ak yi ñu koy utiliser muy hamzatul qat'i mu ne hamzatul qat'i aw hamzatul fasli dañ koy woowe tamit hamzatul fasli al fasli mooy liy teqale hamza bi nga xam ne day teqale al qat'u tamit mooy biy dog rek lu dagg bu ma jëlee benn buum dagg ko ak teqale ko mooy lan muñ ma nee tàqalil buum wala dagg ko mooy rek ma dóor ci digg bi mu daw bi mu ne exemple bi ñu joxoon akrama mu ne xukmuhaa kaay ma jox la àtteem xukmuhaa àtteem an tuqra mooy dañ koy liir wa tuktabuta wa tuktabata dañ koy bind mooy hamza boobu bi ñu waxoon ak akrama par exemple ak aboobu mu ne àtteem mooy dañ koy bind te tamit dañ koy liir mu ne wasatati ahkaamu kitaabatiha insha allah mu ne fii duma ci guddal waaye wasa tati dina ñëw ahkaamu kitaabatihaa àtteey naka lañ koy binde insha allah bu soobee buur yàlla subhaanahu wa taala kon ñu nit loolu la ñuy wax léegi kon ñu jàll ci jox na la àtteem mooy dañ koy bind te dañ koy liir troisième bi moo doon almaddu alif bi nga xam ne dañoo def tilde ci kaw loolu di xëcc xëcc bu mu ne exemple bi ñu jox woon aaxirun waaye ma dolli la benn exemple quraanun quraanun mooy quraan mooy alxuraan par exemple aaxirun lu mujj aaxirun quraanun mu ne idaa jaat idaa jaatil hamzatu maktubatan ala alifin wa ba'daha alifun taxawalat ila maddatin wa tuktabu hakada mu hakada mu def deux points def alif bi nga xam ne day am tilde loolu mooy lan mu ne léegi ñu ngi ci troisième parti bi muy alif boo xam ne day am madd ci kaw li koy xëcc tilde mu ne ida jaatil hamzatu hamza bu dee dafa dikk maktubatan loo xam ne hamza boo xam ne dañ koo bind ala alifin ci kaw alif hamza ñu bind ci kaw alif wa ba'daha après hamza boobu nga xam ne dañ koo bind ci alif alifun mu am beneen alif bu fa nekk beneen alif topp ko succédé ko topp ci moom taxawalat ila maddatin bu boobaa dañ koy changer moom dañ koy changer def ko léegi mu nekk madd ndax ñaari alif mooy alif boo xam ne dafa am hamza bu dee dafa ñëw après moom juste après moom taqaloog moom alif benn alif ñëw après moom mooy alif boo xam ne kon day xëcc ah comme ah la alif ñëw di ko xëcc ah mu ne loolu la bëgg a wax am alif bu am hamza plus alif bi nga xam ne day xëcc bu boobaa loolu day mooy ñëw day mujj égal lan égal a mooy alif bu am hamza plus alif bii xëcc égal a loolu muy madda mu ne wa in takun astérisque wa in takun il hamzatu maktubatan ala ghayril alifi la tataxawalu mu ne la nag kaay nag nga bàyyi xel ci lu am solo wa in takunil hamzatu bu dee nag hamza bi moom nekkul maktubatan loo xam ne binduñu ko ala ghayril alifi ala ghayril alifi dañ koo bind ci loo xamante ni par exemple bu dee hamza bi daa fa nekk loo xam ne dañ koo bind ci kaw loo xam ne du alif comme waaw waxoon nañ la hamza dañ koy bind ci kaw waaw di ko bind ci kaw alif di ko bind tamit ci kaw nibra mooy an nabra ci kaw ligne bi noonu ci kaw rëdd bokk di ko bind tamit ci kaw alif ci kaw ligne bi mu ne bu dee nekkul ne Hamza bi dañ koo bind ci kaw alif mu ne bu boobaa nag du changer wu mukk di dem di nekk a comme su'aalun su'aalun su'aalun ndax a boobu bi dañ koo bind ci kaw wa ndax su'aalun damma bi nekk ci kaw Hamza bi dañ koy bind ci kaw waaw alif boobu di ñëw di xëcc doo ñëw jël Hamza bi jël kii bi di ko def li ñu waxoon sànq dee dañ ne bu dee ci kaw Hamza la nekk. ci hamza bi dafa nekk ci kaw alif alors que fii nekkul ci kaw alif ci kaw waaw la nekk kon règle bële mooy bu dee hamza bi ci kaw alif la nekk ba pare plus lan li ko li taqaloog moom topp ci moom nekk alif buy xëcc bu boobaa lay nekk tilde bu dul loolu du dox euh, léegi xam naa nag dañuy yem noonu ndax bii di la affaire yi gin a gudd xam naa foofu kon lañuy yem sinon li ci des day gën a jël temps ñu bàyyi ba bii ñëw kon ñu àggale euh, kon gis nañu al alifu mooy façon yi ñu bind alif al alif bii ngay xëcc hamzatul qat'i wala ñu koy woowe hamzatul li nee na ay atteem dina ñëw insha allah al maddu bi nga xam day xëcc bu baax moom lañ gis léegi bii di ñëw nag ñu war a gis kon muy quatrième bi hamzatul wasli muy hamza bi nga xam ne day def liaison